wa sharra al-umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant sunu boroom yàlla tabaaraka wa ta'aala di ko bàkk di ko kañ cant ga yàlla ak màggaayam ak kaweem di ñaan mu dolli xéewal ak jàmm ak barke ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ki ñoñam ak i àndandoom ak képp ku jaar ci aw yoonam naaw bi loolu jàllee ñi ngi leen di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci barab bi topp waxtaan bi ak téere bi nuyu mboolem réew mi di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala bu defal ñu jàmm def ko ci sunum réew def ko ci mboolem réewi jullit yépp ñu ngi dellusiwaat sunu waxtaanu fajar jotaayub ñeenteel ci téere bi di aljaami' fi sunani wal aadab wal maghazi wa taarix li abi abi zaydin alqayrawaani almaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin di ñaan sunu borom tabaraka wa taala wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf comme ni ngeen ko xamee jotaay bii di jàll démb ñi nga doon ubbi benn tomb bu am solo boo xam ne mi ngi aju woon ci li nga xam ne moo di dunduk téere bi nga xam ne muallif bi moom moko ko taalif kon Ibn Abi Zayd bin al alayhi rahmatu rabbil alamin ñu war a ñëw nag incha allah ci xamle ko niñ ko ubbee woon démb xamle gi nag yooyu ma jiitaloon démb lu ci am solo la lool bi bàyyi xel bu baax a baax moom muallif bi comme ni ngeen ko xamee li ma doon wax démb rek euh, te moo di leeral ne dafa am solo lool ki nga xam ne moo taalif téere bi wala téere booy jàngale ki ko taalif nga fexe ba bu fekkee. am na ay preuve yi wane ne moom moo ko taalif nga wóoralal ko ci kanamu doomu aadama yi bañ xam lu ni mel ko defee bu ñuy jàng danañ am confiance bu baax a baax ci mën a dogu ci ne téere bii day nangam ji nangam gi moom moo ko taalif loolu nag mooy lu aju ci li nga xamee ne moo di muallif bi comme niñ ko niñ ko waxee woon téere bii mooy ki ko taalif démb niñ ko tàmbalee woon waaye tey ji ñu war koo yeggale incha allah bokk na ci li wane ne moom moo ko taalif moo di téere bi dafa nekk ci benn téere boo xam ne moom mu alif bi ci boppam moo taalif téere boobu maanaam roxon bi ñu ngi ko daggee ci benn téere boo xam ne moo ko ëmboon te téere boobu ñi ko tarjamaal ñu ci ëpp nee nañ xanaa ñi koy tarjamaal ñu ci ëpp nee boobu moom moo ko taalif ñu tuddee Muxtasarul Mudawwana xam nga Mudawwana dafa bokk ci ummahatul kutub mooy téere yi nga xam ne ay nday lañ ci ngirum imaam Malik xam nga ngir yi ngiri fiq yi dañoo am li nga xam ne moo di ay téere yoo xam ne ay nday lañ koy tuddee mooy téere yu mag nga xam ne ñooy cosaan dafa bokk ci téere yooyu mooy umma Mudawwana Mudawwana téere bu mag a mag la ci téere ngirum imaam Malik nga xam laaj yi nga xam ne imaam Maalik dañ ko ko doon laaj mu di ko tontu wala ay dongaam lu mel ne Saxnuun ak Saxnuun ak ñu mel noonu moom lañ dajale foofu léegi nag moom dafa taalif benn téere bo xam daa ñëw pour gàttal ko ixtisaar ko waaye gàttal noonu nag borom xam-xam yooyu bu ñu waxee gàttal de bu jàpp ni mukk mukk mukk mukk dañ ca jublu moo di yow li sax gàttal yow gàttal léeg day doon yu yu baree baree bari yoo xam ne du neex a sax jàpp ndax ñoom ñeen yàlla mayoon ci li nga xamee ne moo di ay may téere boobu mooy muxtasarul mudawwana xam dafa gàttal li nga xam ne moo di nekk ci al mudawwana téere boobu ci lañ génnee téere bi te loolu moom li wér li wér nekk lu leer ñi mooy mu àllif bi ci boppam moom moo ko taalif moom kenn du ko weddi aha bokk na ci li koy wone moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo ko taalifal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko tarjamaal comme ni ma ko waxee te it doon tudd ay ay indi nañ ko. man nga tàmbalee ci al imaam al ci téereem boobu di tartibul madaarik tartibul madaarik boo ca demee ba muy leeral yi nga xam ne. Ibni Abi Zayd al-Qayrawani moom ko taalif day wax ne zikru tawaalifihi radiyallahu anhu maa ngi tudd dañuy tudd fii ay tawaalifam radiyallahu anhu radiyallahu anhu lañ siiwee mooy ab saxaabi ci lañ koy jëbale waaye nag radiyallahu anhu nga wax ko dafa am ñaari anam imma an taqulahu an tariqi al ixbaar aw an taqulahu an tariqi ad-du'a nga wax yàlla na ko yàlla yërëm wala yàlla yërëm na ko ci anamuk xibaare ko maanaam xibaar nit ñi ci ne kii yàlla yërëm na ko kooku moom la yajuzu illa fi haqqi as ci anam googu moom du dagan lu dul ci xaqi saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ndax amul kenn koo xam ne leer nañu ñaañ ak ngërëmam ku dul saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam geneen anam ga mooy nga wax radiyallahu anhu jublu ci ñaanal ko kooku moom dagan ci ñëpp yàlla wax na ne gërëm na ñemel nangam te ñooñu la shakk ci ne saxaaba yi ñoom dong bokkuñ ci kon almuhim fii day tudd ay taalifam radiyallahu anhu wa ardaah bam ja njëkk a tudd mu ne lahu kitaabu annawaadir wa ziyaadaat ala almudawwana téere boo xamee ne dafa am yum dolli loo xam ne nekkuñu woon sax ci almudawwana nee na téere bu siiw la boo xam ne ëpp na téeméeri jus man téere bu gudd la kon ay jàngal borom xam-xam yi niñ sonnee woon ci xam-xam seen gun seen dund gépp dañ ko jox xam-xam moo tax sunu borom tabaaraka wa taala teeral leen tasaare seeni ndona doomu aadama yi ñëpp du ci jariñu nee na wa kitaabu muxtasaril mudawwana bokk na ci yim taalif moo di muxtasarul mudawwana yaa ngi gis de bokk na ci lii defe leer la te muxtasarul mudawwana bii muxtasarul mudawwana bii ci la al jaami' jóge te nekk kon loolu defe naa lu leer la ca loola mu ne téere boobu moo ko taalif yëmut foofu moom alimaam alqaadi Iyaad ay daf caa dolli wax ne daf caa dolli wax ne ala kitaabayhi yàlla ala kitaabayhi haadihi haadayni almuawwalu bilmaghribi fi fi futya la wax nee ñaari téere yi ca Maroc ca ma ca bawoon maanaam wala sax ba léegi borom xaw yi fuqaha yi dañ cey dellu nee na moom la sukkandiku ci wàllu jàng fiqh ci wàllu jéem a dégg fiq ci wàllu ubbee ci wàllu fiq kon Muxtasarul Mudawwala ndëkkati téere yi bu màgg a màgg la ci téere yi ngirum al imaam Malik waaye mbokk jullit ji loolu itam bu ci sukkandiku woon rek danañ ci ndax li ma la waxoon keroog ci ne tartibul madaarik bi bu al imaam al téere la boo xamee ne dafay kàngamal dafay leeral ñi nga xam ne ñooy njiitum ngir mi ñi nga xam ne ay kàngam lañ ci ngir mi ñoom lay jàngale seeni seeni seeni dund ndax mi ko tuddee tartibul madarik wa taqribul masalik li ma'rifati a'ma a'laami madhabi malik noonu la ko tuddee de dabaatal maanaam toftal yi nga xamee ne dañ ko dabaatal la wala yoo xamee ne ay xamkaay la yu dab la jegeeleel soobuwaay ngir mën a xam li nga xamee ne moo di kàngami ngirum al imaam Malik alayhi rahmatu rabbil alamin wa nafaxatu rabbil rabbi samawati wal aradin kon loolu firndela luy wane ne téere bi moom ibni abi zaydin alqayrawani almaliki alayhi rahmatu rabbil alamin moom moo ko taalif kon téereem boobu ci foofu ci taalif moom al imam alqaadi iyaad mooy fexe ba yi nga xamee ne ñu xam la yi nga xam yu ñuy dab yu ñu xam la yu ñuy dégg la ñu mën koo toftale waaye mën a jegeleel soobuwaay yi ci mën a xam li nga xam ne moo di kàngami ngirum al imaami malikin rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a wa kadhalika boo demee ci al imaam az-Zahabi nee na sannafa kitaab an-nawaadiri wa ziyaadaat fi nahwi al mi'ati juz'in juz'in wala mi'ati al juz'i fi naxwil mi'ati juz'in nee na taalif na téere bi ñuy wax an-nawaadir wa ziyaadaat comme ni ko al-imaam al-qaadi Iyaad tudde wa kadaalika nee na waxtasara al-mudawwana wa ala haadayni al-kitaabayni al-mu'awwalu fi al-futyaa bil-maghrib nee na al-imaam ibn abi zayd al-qayrawaani al-imaam ibn abi zayd al-qayrawaani al-maaliki rahmatullahi alayhi nee na taalif na ba tey ixtisaar na gàttal na téere bi di al-mudawwana nee na ñaari téere yi ci lañu sukkandiku ci wàllu ubbee ca Maroc Maroc nag bul jàpp ne mooy Maroc yi nga xam ni waaye jamono boobu lañu tuddee al-maghribul arabi al-maghrib al-arabi te moo di jamono jooju day ëmb Algérie day ëmb Libye day ëmb Mauritanie Mauritanie ak yeneeni yeneeni réew yooyu yëpp da koy ëmb ak Tunis sax même Maroc gi sax da koy ëmbaale te jamono jooju loolu ñu tuddee al-maghrib al-arabi wa kadhalika boo demee ci ad almudahab addi addibaaj almudahab fi maarifati ayaami almadhab boobu da koo taalif itam ci jéem a xam kànga mi jëmm yi nga xam ne ñooy njiiti ngir yi ngirum fiq yu nekk dafa am ay kàngam yu ci nekk nee na maanaam lii dañ ko wurusal benn mbaxana mu ñu wurusal moom la ko tuddee xam nga ñoom dañuy tudde seen téere tur yu gànjaru mbaxana li nga xamee ne moo di xanaa mbuur moo xamee ne dañ ko wurusal wala loo xam ne daal xam nga diibaaj moom dafa doon loo xamee ne kenn la ci maanaam lenn la ci xeeti yére yi nga xam ne eh, dañ ciy defaree yére maanaam façon la ci ay matières yi ñuy defaree yére eh, nee na bu ñu wurusal nag moo xamee ne dañ ko dañ ko wut pour mën a xam li nga xamee ne ñooy kàngami ngir yi loola téere boobu boo ca demee téere boobu boo ca demee kadalika bi muy tudd yi nga xam ne al imaam ibn abi zayd al qayrawaani ci ne kon moom mooy ki ko taalif moo tax mu ne lahu kitaabu nawaadiri wa ziyaadaat ala al mudawwana mashhuurun azyadu min mi'ati juz wa lii daanaka daa taxoon rek waxi al imaam al qaadi iyaad nee na kitaab Muxtasarul Mudawwana moom moom moo ko taalif nee ñaari téere yooyu ci la ñuy sukkandiku ca Marok ci ngirum imaamu Malik ci wàllu ubbee ci wàllu ubbee bokk na ci liy wane ne moom moo ko taalif itam kadaalika boroom xam-xam yi toxal giñ toxal ci téere bi boroom xam-xam yi toxal giñ toxal jële ci téere bi loolu day wane ne ba noppi daal di tudd loolu moo lay jàngal ci ne moom moo ko taalif am na ñetti waroom xam-xam yoo xam ne toxal nañ jële ci téere bi loo xamee ne dañ ko ko askanale moom demal ci al imaam Muhammad ibn al-Faraj al-Qurtubi al moom la ñuy tuddee Abu Abdillah ibn Tallaa ñenn ñi di wax at-Tallaa'i ni ko al imaam waxe day wax ne moom tudd na ko dafa wax ne ibnu abi Zaydin zakara fi mukhtasar al-Mudawwana an ibn Shihab loolu defe naa bi lu leer nee na ibnu ibnu ibnu ibnu abi zayd zayd al-Qayrawaani tudd na ci Muxtasarul Mudawwana jëlee ci ibnu Shihab ci benn xeexe wala lu mu doon wax ci ne mi ngi amoon ci weeru muharram sanata salaasin kon fii dafa toxal jëlee ci kii nga xam ne moo di euh, ibnu Shihab nee lam toxal mi ngi ko tudd ci téeram boobu moom ibnu abi zayd bi ñuy tuddee yaani Muxtasarul Mudawwana kon loolu lay jàngal ci ne loolu day wane ne moom moom moo ko moom moo ko taalif aha kadalika boo demee ci mawaahib téere boobu ñu tuddee mawaahibul jalil fi sharxi muxtasari xalil nga xam ne ki ko taalif moo di Shamsuddin Shamsuddin Abu Abdillah eh, Muhammad ibn Muhammad ibn Abdirrahman at-Tarablisi al-Maghribi al-ma'ruf moom la ñu tuddee al-Hattab moom itam ci téereem boobu am na ku mu doon tarjamaal wala am na ku mu doon wax ci moom ku ñu wax kii kii wala mu kii nee na jàng na fiq ci ay mbooloo bokk na ca ñooña moo di ibnu abi zeydin alxayrawaani ibnu abi zeydin alxayrawaani nga xam ne imaam la roytiif la sàmmkat la ku sàmm la woon nee na moo di jaamiu madhabi malik ki nga xam ne mooy ki dajale madhab malik ci nga xam ne mooy ki dajale madhabu Malik nee na ba muy leeral waxi Ibnul Xaajib ca mujj ga daa wax ne ñoom lañ wax nii na ko xool maanaam lu aju ci buntu lenn ci masalay fiq dafa xam ne na ko xool ci Muxtasar Ibn Abi Zayd al-Qayrawaani na nañ ko xool ci Muxtasar boobu nga xamee ne Ibn Abi Zayd moom moo ko moom moo ko taalif kadhalika ibnul xaaj ibnul xaaj alfaasi te mooy abu abdillah muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad faasi almaliki mooy ki ñuy wax ibnul xaaj kadhalika téeram boobu di almadxal boobu demee askan la askan la téere bi ki nga xamee ne moo di muxta yani al muxtasar muxtasar al mudawwana askan la askan la ne ko ki nga xamee ne moo di Eh, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani kon loolu yi tudde eh, tamo di Muxtasarul Mudawwana wala sax al-Jaami' lii kon ay firnde la mbokk julli yu leer nañ yu lay wanne téere bi ki ko taalif moo di Ibn Abi Zayd al-Qayrawani bokk na ci li koy wane moo di moom ci boppam ci mujjug Muxtasarul Mudawwana wala ci mujjug al-Jaami' bi ci téereem boobu di Muxtasarul Mudawwana moom ca mu mujjumtal ga day mel ne téere bi da koo def mu nekk téere bu téere bu beru moom téere bi da koy def mu nekk téere bu beru mu noppi daal di koy tudd loolu dalay jàngal ci ne téere bi moom moo ko taalif jàngal ci téere bi mooy ki ko boo demee ci Muxtasar al Mudawwana wala ci téere bi di al Jaami' ci mujjumtal ga am na fa ay wax yu mu fa wax yoo xamee ne dalay jàngal ci ne moom moo taalif téere bi ndax boo xoolee ñi nga xamee ne ñoom ñoo ko copier ñoom ñoo ko bind copier boobu nusxa boobu yi nga xam ne moo nekk ci fu ñuy wax ribaat ci benn magasin boo xam ne ay nusax lañ fay faral di di denc boo demee waaja ba mu waxee ba tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim teg ci salaatu wa salaam ala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala mu ca teg moo di kitaabul jaami fi sunani wal aadaab wal xikami wal magaazi wa taarix wala wal xukmi wal magaazi wa wa xayri daalika muxtasarun mina samaacaati an maalikin wa an al-muwatta'i wa xayrihi minal minal kitaab mudaafun ilaa muxtasari al-mudawwana nee na téere bii di aljaami fi sunan wal aadaab wal xikam wal maxaazi wa taarix nee na téere bii dañ koo gàttal mu dégg mu bawoo ci yoo xam ne dañ koo déggee mu jëlee ci mu jige ci Maalik ak yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Muwatta ak yeneen i téere waaye dañ koo boole ci dañ koo taqale dañ koo dañ koo laafal ci muxtasarul mudawwana kadaalika jaami' al-Qarawiyyin benn magazine la wala benn magazine bu fa nekk ci jaami' al-Qarawiyyin bu nekk fas ci mujjantal ga copie am na benn téere boo xam ne am na benn nusxa bu fa nekk boo xamee ne copie la buñ copier téere bi ci mujjantal ga moom al imaam ibnu abi zeydin lañ wax ne moom moo fa wax ne xam nga kon jaami'a bi dafa am benn nusaxa bu nekkoon ci benn manga benn magasin bu nekkoon ci jaami' al-Qarawiyyin lañ ca fekk mooy te te lii nii mi ngi ci biir téere bi lii mi ngi ci biir téere bi lii ñu fekk nii ca nusxa boobu mi ngi ci biir téere bi lan la fa wax dafa wax ne qaala abu muhammad abdullah ibnu abi zaydin al abdullah ibnu abi zaydin qad dakarna fi kitaabina hada alkitab aljaamica hada alkitab aljaamic alladi jacalnaahu axira almuxtasari bacda maa xufida can malikin wa can bacdi asxaabihi nee na nun abu zayd mooy wax de nee na nun kat tudd nañ ci téere bii sunu téere bii te mooy aljaami lii kay leer na téere bii nga xam ne eh, noo ko def ñu mu mujj ci muxtasarul mudawwana kon day mel ne ci muxtasar bi ca la bokkoon waaye ne day mel ne da koo ber ndax ca mujj ca njëlbéen nga da wutal ab interdiction mooy wane ne day mel ne da koo jagleel ak taalifu boppam donte ci muxtasar mudawwana ca la bokk nee na tudd nañ fi leen ci loo xam ne dañ koo wattu mu jóge ci alimaam Malik alayhi rahmatu rabbil alamin jóge ci leen ci ay àndandoom alayhim rahmatu rabbil alamin ak ñeneen ak ñeneen ñu bokkut ak ñoom ak luñ nettali jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma ruwiya an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa amman dhakarna min as-salafi wa a'immatina fi al-aadabi wal amri wan nahyi wa ghayri dhalika min al-funun allati jarat fihi neen tudd naa fi itam luñ ba luñ nettali jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak loo xam ne dañ ko tudd mu jugee ci as-salaf as-salih ak loo xam ne dañ koo nettali mu jëlee ci jigée ci ki xamee ne moo di as-salafu saalix ak suñuy njiit mu aju ci wàllu ay teggin ay ngëneel ay digle ki tere ak yeneen yu bokkut yoo ci ay fànn nee na yu ëpp ca yooyee nag mi ngi jige ci jotaayi al imaam Malik yu ci yooyu mi ngi jigee jotaayi imaam Malik kon ci lañ ko jëlee yooyu ma tudd ci ëpp ñu ngi ko jëlee ci toogaayi yi imaam Malik daan toog ak ak i dongaam yu ëpp ci yooyu itam ñu ngi ko jëlee ci Muwatta boobu nga xam ne mooy Muwatta bi imaam Malik nga xam ne bokk na ci téere yi njëkk taalif ci àdduna ci wàllu lislaam bokk na ci téere yooyu nee tudd naa fi yenn ci ay ay jaar-jaar jamono ki xare ak yoo xam ne nuroo naag loolu am na ci yoo xam ne ci Maalik la jugee am na ci yoo xam ne ci yeneen yu bokkut ak waroon xool bi la jugee na la tudd ci buntu bii la fu tudd ci wa buntu siira ci téere bi nee na xeet wi dañ caa dëppoo nee na ñoo ko dajale ci suñ kem kàttan liñ man li jàpp na ci noonu dajale nañ ko ci liñ man liñ mën a dajale ci wàllu gàttal ko ci wàllu wóoral ko euh, man koo jooxee ci anam goo xam ne ñëpp dañ koy mën a xam bu soobee yàlla di kii mbokki jullit yi leer na ginnaaw bi mu ñaanee ba noppi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mujjantal ga ki copié téere bi ki ko bind ki bind téere boobu nga xam mi ngi nekkoon ci xasaanat jaami al qarawiyyin lan la wax dafa wax ne tamma kitaabul jaami' min muxtasari abi muhammad ibn abi zaybin rahimahullah wa bihi kamula muxtasarul mudawwana lii de defe naa nekk lu leer naa ñi la wa bihi kamula muxtasarul mudawwana wal muxtalata wal muxtalita bihamdillahi wa awnihi nee na téere bii di al jaami' nga xam ne ibn abi zaydin abi muhammad ibn abi zayd moom moo ko taalif nee na fii la mate nag fii la mate ci loolu nga xam ne ni ixtisaar la woon ci almudawana ci sant son borom ak dimbalam kon lii dalay jàngal ci ne téere bi aljaami moom moo ko taalif tayit mi ngi ko boole ci muxtasarul mudawana donte mu allif bi mi ngi ko tàmbalee ci benn introduction bu gàtt boo xam ne moom la ubbee buntu bu njëkk bi la chak te ci ne euh, lépp lu muy ci aadaam moom mu allif bi da koy tàmbalee benn introduction wala ay nag kon loolu dalaa bëgg xamal ne ci ne téere bi dafa dafa beru moom doon mi ngi ci biir muxtasar waaye dafa doon loo xamee ne lu beru la bonte da ko boole daf ko taqal ci al muxtasara ci ci muxtasarul mudawwana te loolu la chakka ci de dafa leer nañ ñi ci titre yi nga xam ne téere bi am na ko te loolu mooy liñ mooy liñ war a ñëw bu subaak ak jàmm insha allah beneen bi itam la chakka ci ne fixé wut taxawut ci benn rek masala taxawul rek ci benn masala ci téere bi pour fas ko dégg waaye daf ko doon daf ko boole dafa ba cee boole téere yu baree bari comme muxtasar li muy faral di demee nga xam ne la chàkk ci day boole masaayil yu baree baree baree bari kon la chàkk ci ne loolu kon dalay jàngal ci ne ki ko taalif moo di Ibnu Abi Zayd al-Qayrawani ci loo xamee ne yi indi nii ay preuve la yu koy wane parce que ci biir téere bi biñ koy askamale ci ne muxtasarul mudawwana la ci la téere bi nekk te mujj téere ba dafa wax ne téere bii man maa ci dajale loo xamee ne dafa aju ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak luñ luñ nekkal jëlee ko ci Maalik ay teggi nag ay digle ki téere yu mel noonu kon lii preuve la bu leer nañ bu lay won ci ne ki taalif téere bii moo di Ibn Abi Zaydin al-Qayrawani la shakk ci ne al ñoom lu ci ëpp ci seen téere yi wala ci masaayil yi nga xam ne dañ koy dajale ci seen biiri téere yi lu ci ëpp ñoom nji ngirum al-Imaam Maalik seen njiit lu ci ëpp dañ koy tuddee al mooy yoo xam ne dafay dajale parce que la cay nekk day doon lu bare bare bari kon masaayil yoo xam ne dañ koo dajale tuddee ko aljaamia wala ay téere yoo xam ne ni daa am yuñ fa dajale tuddee ko aljaamia loolu luñ siiwale ci ngirum al imaam al imaam Malik euh, rawatina ay kàngamam kon mbokki jullit yi lu leer na ñu ne téere bi daam am nag lu jubluwaay bi kon dama ko waxee woon démb rek ñu baree bari dañoo jàpp ne ngirum boroom xam-xam yi ñu askanoo ci ngirum imaam Malik ñu ci lañ wala ñu ci ëpp pas-pas yañ jàpp wala comportement yañ nekk moom lañ moom la ñooñu nekkoon te fekk demee wut noona ñii ci ñi jiitu ci ci ñi jiitu ci ngir mi ci lañ bokk te gis nga seen téere yi li ci nekk mooy pas-pasu ahli sunnati wal jamaa pas-pasu as-salafiyya pas-pasu as-salafu saalih moo nekk ci biir looloo tax ñu sonn ci leeral téere bi looloo tax ñu sonn ci ñuy jéem a sonn ci jéem ko wóoral ci ne askanoo gi ñu koy askamale ci moom loo fi doon loo xam ne lu wóor a wóor la subaak ak jàmm ñu ñu jeexal nag bunt bi dugg ci nag eh, ginnaaw suba ñu dugg ci téere bi nag incha allah téere bi am na ay bunt yum làmboo yoo xam ne danañ ci ñëw ba suba ak jàmm eh, ga ci aju bunt bu njëkk ba la ca nekk ginnaaw bi nga xamee ne leeral nañ naan ñi ci ne téere bi ki ko taalif moo di abu muhammad abdullah ibn abi ibn abi zayd al-qayrawani alayhi rahmatu rabbil alamin eh, kon mbokk jullit yi foofu lañ yemani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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله